abada mu ne Yunus ibn Ubayd da ne rahmatullah alayhi doo gis doo daj benn mbir ci mbaax waaxidan benn topp beneen bi noonu lépp lépp lépp ci lépp waaw mooy léegi muy leeral lool mooy lan ba mu des làmmiñ looloo mu ne ndax ci nga gis benn nit di nga gis nit mu woor bëccëg gi mais mooy lekkut naanul sëyul waaye wa yuftiru xaram sukk mu ngi dog ci xaram mooy mu ngi jëw woor na mais mu ngi jëw <laughs> waaw wa yaqumu layl nga gis ko muy julli di taxaw guddi waaye nekk wa yashhadu zuur bin nahaar guddi gi muy julli waaye bu bëccëgee mu nem nekk ay gonam ay ay xaritam ak yooyu ak bu demee fa nga xam ne ngir dundam jàpp na ne moom ndekete liggéeyam bi yëpp shahadatu zuur la am nga gaa yoo xam ne seen profession shahadatu zuur la mooy di seede seede yoo xam ne faux témoignage ci lañ leen di fayee ci la ñuy amee seen mbir ci la ñuy amee seen gagne-pain bu guddi jotee nag mu nekk di julli waaw ndeysaan wal iyaadu billah lu meskin a'adana allahu min al miskinerie amin léegi kon mu ne nga gis ko waaj ji di taxaw guddi waaye bu xëyee di def faux témoignage ci bëccëg gi mu tudd mbir yu mel nii mu ne ba mu des làmmeñ doo gis nit koo xam ne ku dëggu la ci làmmeñam ci kàddoom di wax lu dëgg di yata xarra saa su ko la wala yazaalu rajulu yasduqu fàttal nañ ko fan yi wa yataxarra sidqa illa hatta yuktaba inda allahi nit ko lu dañ di wax dëgg di faire tout ngir di wax dëgg lu dul la ko borom bi di binde kaste ko këni kii se yàlla moom ko dëggu la waaye beneen côté bi loolu la waaw nit ki doo gis yàq li bu muy expliquer di nar di essayer day kii def ay kii nar di day toog sax xalaat wéet nii di xoolaat di xalaat nan la war a ban nar la war a fëgg gaa yi mu ñëwee waaw ban laa war a génne boo xam ne bu garaaw la ba borom bi bind ko fa moom kaste ko ne kii moom bokk na ci narka narkat yi mu ne boo gisee koo xam ne nag làmmiñam ay kàddoom dafa jub ah du wax lu du dëgg kooku doo ko gis mukk ay cërëm yeneen cërëm yi di wuteek loolu waaw lii lépp di wane kon bunt bii nga xam ne moom lañ nekk li nga xam ne moo ci nekk ci ay njariñ léegi nag bon xadiis bi gis nga ñun dañoo taxawa di gina ataalewu ci li lëkkaale euh, di tax imaamu Nawawi rahimahullah andi ko fii mais am na yeneen ja xam ngeen lii njàngat yi dañu bari voilà njàngat yu bëri wallahi yu bëri bëri la non dañu bëri bi bëri non non yu bari bari la damay ragal fii mu ne nga xam ne yu ndaw la boo seetloo euh, mooy am na yoo xam ne nag yu bari daanaka fii gisoon nañu waaw euh, par exemple fi nga xamante ni moom lay wax ne euh, axbir nii bi amalin mooy léegi génn nañ ci njàngat yooyu ñu ngi ci yeneen yoo wax dañuy ramasser nii rek voilà après ngir mais duñ ci étaler wu ah. yenn yi dañ koy junju yenn yi ñu wax lu gàtt daal di jàll daal di pare quoi tëj wu tëj hadis bi insha allah mooy yaa rasulallah loolu dañ koy xamee ni nit ki booy interpréter boroom xam-xam voilà buy ñëw yaa booy eh booy mooy yow masala bi lan nga ci kii dé loolu yàgg nañ ko loolu kenn loolu waaw waaye xoola sa booy bi nag maa ko yar de booy nag kaay mais nag am na laaj boo xam ne booy booy eh, affaire boobu dagan na ci lan la ci diine di déedéet ko wax ba booy même bu dee sax booy la bu wax yow waxe booy waa yaa cheikh wala sëriñ bi wala nangam waaw wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay wala sëy ya rasulallah voilà yow ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ak ci teggin booy laaj ci teggin doo yow ay waa sëriñ bi tontuma ci sama laaj bi bopp ah wala ñëw di gëddaate man dama war ma la bëgg a laaj ah non mais ñun amuñu temps fay ah sëriñ si léegi dañoo jafe quoi waaw ah, loolu wax naa la loolu ki ñu ko ñemee wax mooy sëriñ bi nga xam ne daa am xam-xam waaw mais yorul sant yi gaa yi yaakaar kooku la ñuy wax wax yooyu yoon mais sëriñu barkeelu bi é eh, eh, kooku moom de toute façon ñoom xam nañ ne bu ñu fa demee seen journée bu du duñu en général du ñu placé leneen wala bu ñu placé leneen it bu ci xajul ñu ne ah kër sëñ balaañ noon xam nga rek dañoo ñëw fekk mu fatu waaw xam nga rek balaa génn ak lool ñu jàpp ne c'est normal kooku moom dañ koo respecté mooy sëriñu sant beeg te ba barkeelu mais waxuñ ne sëriñu sant mën a nekk ki nga xam ne mooy ki ku ki fi gën a wala ci bokk ci ñi gën boroom xam-xam yooyu mais ñun xamante nañ ñun wolof yi ñuy wax nii yëpp xam nañ ko voilà waaw sëriñ bi ñu yàq di ko gëdd mooy sëriñ bi nga xam ne bon ma ma joxumpa mais moom sa waay oustaz joxumpa moom xool ko rek <laughs> ñëw di gëdd ku di ko gëdd waaye oustaz yow ak mbaar sa mbaar mbaaram man oustaz ak mbaaram nii man jaaxal na xaaral ma waaye oustaz quand même itam ñu lay xaar boobu léegi mais kële ñoom jàpp nañ la lii normal sax mooy taxaw ga ñuy nekk foofu ci ñu ñu ne leen toog leen fii sëñ bi daa fatu hmm, waaw ñu toog fa ay heure heure heure léeg dañuy toog a toog ba xaddi duñ ko duñ ko gis ñu daal di dem ndax nee nañ ah kon nag mbooloo mi man ngeen a yi ndax sëñ bi tey du génn waaw te duñ ci meraa ah. non dañuy jàpp ne sax loolu waaw parce ñoom fi àgg la voilà wala yaasu billah <laughs> waaw kon di wax wax ju teggino booy laaj axbirnii bi amalin te tamit di leneen ci jàng mooy di laaj li jar a laaj quoi gis nga lii mooy li jar a laaj li may dugal àjjana di ma soril safara fa man zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaz borom bi nee na képp koo xam ne dugal nañ ko àjjana soril ko safara kooku moo ki taxe waaw te kaw kaw ba ba koy leen faasam ne mais yow looy ñaan boo jullee par looy ñaan waxoon nañ ko fi kaw kaw ba kaw kaw bi ne alaala yoon saa salaam nii moom ne maa ma ma man maa ahsantu ma euh, euh, dan danatu ko wa dan danatu mu ada kaw kaw bi ne yoneen saa salaam non yoneen saa salaam man nag gis nga seen seen ñaan yu gudd yooyu ma gis man seetlu naa la ko waaye ak Muaz <laughs> mooy seen ñaan Muaz mi bil hadith bi <laughs> no man yoneen saa salaam na gis nga yooyu ngeen nekke bu ngeen paree nekk fi gis naa leen ngeen am lu ngeen di ngunum ngunumee man lool man lool man manuma ko ah man mm, ama inni la uhsinu dandanata ka wala dandanata mu'aza fa qaal na ko waa yow waa léegi yow wax ma li ngay wax rek mu ne ko man daal leen laa wax xam nga la laay allahumma inni as'aluka al wa a'udhu bika minan nar waaw man daal lii laay wax yàlla bu ma yóbee pare yàlla maa ngi lay ñaan nga dugal ma nga nga nga dugal ma àjjana maa ngi lay ñaan ay te nga musal ma safara yeneen saa saam ne ko mais hawlaha nudanbin <laughs> ne ko lii ngay ñaan ñun ci diggante bi suñu munu munu mi ngi ci loolu la nekk <laughs> waaw <laughs> waaw yeneen bi inni wa mu'adhan hawlaha tayni <laughs> mu ne kaw kaw bi man ak Mu'aaz ci diggante ñaar yooyu xadis boobu mu ngi ci euh, al imaam Abu Daawud ak sëriñam al imaamu la ah, ki Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii leneen loo xam ne luñ ciy jàngala mooy nit bu laajee laaj bu jara laaj nga daal di koy wan ne li nga laaj am na solo yeneen saa saam bi mu Seydina Muaz zaagee lii mu ne ko laqad sa'alta an azim alhamdulillah Allah laaj nga lu màgg màgg màgg màgg màgg màgg waaye wa innahu la yasiir lu yomb la ala man yassarahu Allah ki koo xam ne yàlla yombal na ko waaw ku ko yàlla yombalal lu yomb la wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra borom bi nee na ñoo lay yombalal lu yomb waaw tam yoneen saa sam doon na ci kii fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra waaw waaw mu ngi noonu wa innahu la yasiir lu yomb la ala man yassarahu Allah alayhi mooy tegu ci yoon jub am àjjana sori safara loolu lu yomb la mee ci kan ku borom bi tawfiixal loolu day wane ne loolu moom tawfiixu borom bi la ci dara waaw wa innaka innaka la tahdi man ahbabta li ngay woote yow yoneen saa lu baax lii est-ce xol ya koy nangu loolu nag borom bi nee na moolu maa koy gérer waaw Allahu bi yombalal yoonu njub nga gindee ko waaye ku mu seetaan ci maadu teem nga al ko moo tax mu ne fa amma man a'ta wattaqa suuratul layla cinq ba dix képp koo xam ne joxe na alalam teet di teet boroomam wa saddaqa mu dëggal bul husna ci yiiw ji fa sunu yassiruhu des na ko yombalal lil yusra yomb mooy dem àjjana ak lépp lay may ngërëmu yàlla waaye wa maamam baxila képp ko nay sànce bu yàlla ne def leen wala dimbali leen mu naan non gars leen traité liggéey non lii moom c'est c'est c'est c'est may may xamal nit ki mu mën a jàpp mu mën a napp moo gën nga koy may jën waaye waxu caaxaan la nga naan lan moo joxeel da ngaa nay képp ngay camoufler sa nay geeg sa wax yi ngay wax ay yox sa yow jallul mu ne ku nay nag wastax naa doyloo boppam quoi wëlif yàlla jàpp ne moom daal nguuraay boppam la waaw son avenir lii mu am moo ko ñàkk voilà waaw il a bien bossé il a il s'est nangam ak nangam <laughs> wa kazzaba bil husna mu mu mu weddi yiw ji ah kooku façon yasiru des na ko yombalal lil usra lu jafe kon innahu la yasir waaw moom de lu yomb yomb yomb yomb yomb la waaw lu yomba yomb yomb la waaye ci kan ci koo xam ne borom bi daf koo yombalal la la ko ah. waaw wa innahu la yasiir lu yomb la waaw ci ku ko yàlla yombal allahu akbar léegi eh, mu teg ci beneen biir mu teg ci beneen biir ah mu ne yeneen saa salaam waaw xam nga doon na wax ne i'malu eh, moom yeneen saa salaam fa kullun muyassarun lima xuliqa la amma ahlu saada fa yuyassaruna li amali ahli saada wa amma ahlu shaqaawa fa yuyassaruna li amali ahli shaqaawa après mu jàng aaya bi fa amma man a'taa wattaqaa yeneen saa salaam doon na wax hadis boobu mu ngi ci imaam Abu Daawud ak Ibn Maaja jëf leen ku nekk des na la. yombalal li taxoon ñu bind la après mu ne waa texe ah des nañ leen yombalal jëfu li amali saada jëfu texe waa texee di nag des na leen yombalal jëfu texee di après mu jàng aay bi waaw kon loolu tamit dañ koy jàng ci hadis bii nii loolu ci loxo yàlla la nekk wa innahu la yasirun ala man yassarahu taala après nag yi mu wax wax ko nag li nga xam ne aada googu mooy àjjana googu yee la lay dugal àjjana jëf joojee ci fii lay jaara ah jaamu yàlla paa yaa fuus di mooy yàlla après ñu ne waa ji bon li am solo mooy yow di nga dem àjjana doo bàyyi wax loo amul ah? di mooy yàlla siyama di def lu ko neex après nga ne waa ji dina dem àjjana kan moo la ko wax waaw am benn jur ak genn ñeme ci yi yàlla digleeg lim tere di def di ci xuus yi mu tere mu koy sori nga ne waa ji li am solo mooy xool bi doo bàyyi wax lu amul ah loolu lay wane ne xolam baaxut inna fil jasadi mudghah gis nañ ko fi gisati ko fi waaw kantaa yi ñu ko wax ne ko ta'budullah loolu gisoon nañ ko xadiis sayyidina Umar ibn al-Khattab xadiis soixante waaw baynama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ne euh, bi ñu koy laaj lan mooy l'islam an tashhada an la ilaha illa allah ah wa doo ko jookaale dara <laughs> waaw wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bayta in istata'ta ilayhi sabila moom la wax fii waaw ta'budullaha la tushriku bihi shay'an loolu mooy shahada yi wa tuqimu as-salata taxawal julli wa tu'ti nga joxe zakat joxe ramadan daal di uh, aj bu dee am nga ca possibilité dem aji te tamit gisoon nañ ko uh, di loolu gisoon nañ ko foofu quoi waaw kon loolu jarul ñu ciy taxawaat Euh, mooy li nga xam ne mooy kenooy l'islam gi rek wallahu taala alam après mu wax ko li nga xamante ne mooy lii lépp ma gis yoneen saa salaam dañ koo laaj na mu gën yokk tontu lu gën a bari loo xam ne loolu lépp loolu tamit daa am solo ci laaj waaw ci tontu nekkul na rek man wàll lii la ma laaj ci laa yem jeex na ma wax ko lii shahada yi xam nga lee moom ku ko def moo tax kaw ko babam ne war naa ne du ma ci yokk buñ ko waxee eh, eh, <laughs> farata yi mu ne du ma ci yokk du ma ci wàññi moom yeneen saa saa ne euh, euh, aflaha in sadaq kii de texe na bu dee euh, dëggu na yeneen bi dugg na ku bëgg a gis kuy góor gu bokk ci waa àjjana xoolal waaje waaw après mais mu yokkal ko ci ala adulluka ala abwabil xayr waaw moo as-sawmu junna parce koor mooy li nga xam ne moo lay préserver waaw wiya lay doon comme la waxoon hadith ibn Mas'ud bi yaa ma'shar yaa ma'shar ash yéen mbooleem jeunes yi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj képp koo xam ne am na possibilité kàttan ci denc soxna na ko def waaw ndax ci lay gina a mën euh, euh, euh, bu ko manul nag fa lay bi saw ndax lële bu amee soxna ci lay gën a mën a saddaxe fama du xale bu jigéen bu romb mu koy seet yow xale bu jigéen bi góor gu ceene gu romb nga koy caaj déet loolu boo sëyee ci lay gën man nga préserver loolu waaw après mu ne woon képp koo xam ne manoo lool nag fa alayhi bi sawm waaw amoo loo takke wala amoo ko la denc yow faam wala ñu fi nekk ah sa xel doyagul ci ñoom ah deel dëkke woor fa innahu lahu day nekk loo xam ne da lay laxaat dalay lay téye day tax bànneex bi nga xam ne mooy jëm ci côté yooyu da koy laxaat waaw waaw kon loolu moo tax as-sawmu junna waaw moom daa nekk loo xam ne protection la daa nekk loo xamante ni nii dalay aar daa nekk loo xamante ne nii mooy daf lay eh, eh, ñoŋal waaw daf lay ñoŋal kon as-sawmu junna ki gàttal loolu eh, lu am am solo la wa sadaqatu sarax tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u ma'a an-nar waaw kanta li nga xamante ne nii mooy sarax moom day fay ñaawteef comme ni ndox di sa faye safara voilà mooy dafa am solo ah <laughs> waaw waaw mooy sarax lu ama am solo la Allahu akbar loolu du ñu ko sàggane quoi waaw waaw as-sawmu junna waaw was-sadaqatu tudfi'u day fay al-khati'a kama yudfi'u an na alma an naar waaw noonu lay def léegi euh, mu ne bon yooyu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne vraiment yu gudd la waaye on ramasse on ramasse kon nañu jàpp ci sarax waaye ah ah sarax allahu akbar ah sarax allahu akbar as-sadaqa waaw as-sadaqa waaw loolu nañ ci nañ ci jàpp waaw léegi kon mu ne wa sadaqatu toon loolu mu ne wa salaatu rajul min jawfil layl julli gi nga xam ne moom la nit ki julli ci biir guddi ga waaw gisoon nañ salaam bi nga xamante ne nii euh, moom la doon wax ne euh, jëf ji nga xamante ne euh, mooy li gën ci jëf yi afdalu salaati ba'dal maktuba qiyaamul layl waaw nañ ko fii ci Riyaad bi imaam Muslim a solo woon li gën jëf yi ginnaaw bi nga ci julli yi gën ci julli ginnaaw bi nga jullee sa farata yi mooy taxawu julli julli waaw waaw kon loolu la quoi loolu daa am solo quoi alaykum bi qiyaamil layl fa innahu da'bu saalihiin qablakum wa inna qiyaamal layli qurbatun ila Allah azza wa jalla wa minhu wa manhaatun 'anil ithm wa takfiirus sayyi'aati wa matradatun lid-daa'i 'anil jasad Allahu akbar loolu hadith la boo xamante ne imaamu Tirmidhi moo ko solo jële Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu al-mu'azzin euh, euh, al mu ne yeneen saa saa nee na maa ngi leen di dénk julli guddi ndax mooy aadaay sunnaay joxalinu nit ñu baax ñi leen jiitu woon te taxawal julli di julli guddi dalay jegeel nit ki yàlla mi nga xam noo màggate te dalay tere ci bakkaar yi te tamit day far say ñaawteef di daq li nga xam ne mooy yi nga xam ne ñooy wopp yi ci yaram yi Allahu akbar waaw kon loolu lu am am solo te jëf ji nga xam ne moom ngay def ci guddi inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'a borom bi nee jëf ji tukkee ji sosoo ci guddi moo gën a dëgër waaw ashaddu moo gën a tar wat'an taxawaay wa aqwamu moo gën a jub qiilaa waaw ashaddu wat'an wa aqwamu qiilaa waaw te moo gën a sàmm ci wàllu ngistal déggtal ak yi nga xam ne ñoo yooyee kon euh, euh, wa salatu rajul min jawfil layli jàpp rek mu dang tatajaafaa junubu xam nga xadis boobu euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee mooy <coughs> xadis la boo xam ne da doon wax Seydina Anas mu ngi ci saxiix yi ne dañ doon xaar timis lañ doon julli di xaar jiyee yoneen saa salaam léegi nekk ci jàkka ji di nelaw suñu borom di leen tagg ne da tatajaafaa junubuhum waaye wax nañ la lool mooy ba muy wàcc lool la woon waaye Eh, li nga xamante ne nii mooy dañ ciy tegtaloo tamit li nga xam dañuy tëdd di yeewu te loolu façon jaamu ya eh, qiyaamul layli yëpp moo ci gën a moo ci gën a màgg moo tax ba yenn boroom xam-xam yi sax dañ naan la tahajjud moom loolu la mooy waa ji nelaw ba pare yeewu mais di wee di wee di wee jekki baax na waaye nag bokk ak tahajjud bee ndax tahajjud day laaj ak coono gu lay fekk <laughs> xam nga looloo gën a naqari moo gën a ne naqari ci bakkan mooy nga nelaw ba pare yeewu ci guddi gi jóg julli te diwaat loolu boo gën a jafe nga toog am wér ak ceeb insomnie après nga jóg julli loolu xam nga ñaar yooyu bokkul waaw mais tamit baax na ah. waaw <laughs> kon summa mu wax tatajaafa junuubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa nga xam ne dañuy ñaan seen borom di dagaan seen borom ma wa tamaa wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wa mimmaa razaqnaahum ca ci li nga xam ne moom lañ leen wërsëgal yunfiquuna ñu koy dépenser après yeneen saa salaam bon ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi mu wax loolu ra'sul amri islam gisoon nañ ne ci riwaay biñ koy gis taxrij bi mooy shahadatu an la ilaha mooy te mun a mën a ko ci riwaay imam ahmad da ngay amul benn buur bu ñu war a jaamu ko du jàll te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah mooy ndawam loolu di wane ne loolu mooy lépp mooy shahadataani de façon moo lay def jullit boo génn ci diine ji it ko mooy def ci yow moo lay def yéeféer waaw manoo am dara ci l'islam bi lu dul ñaar yooyu da nga koy fas mooy kalimatul haqq waaw mooy ash-shahadataani li ci gën a nag mooy ginnaaw fondement bi mu amee ci këru l'islam boo ko loolu la ko yoneen saa salam daal di euh, misaale poto yi nga xam ne ñooy téye nag li ci kaw toit bi loolu mooy julli moo tax mu wax ci beneen xadiis bi as-salaatu imaadu diin fa man aqaama faqad aqaama diin wa man hadama faqad hadama diin julli mooy keno yi nga xam ne ñoo téye diine ji ku ko taxawal taxawal nga diine ji waaye képp koo xamante ne nii moo ko mabb mabb nga sa diine yaa ko mabb voilà kon loolu moo tax ndax mooy poto yi te kër goo xamante ne bañ koy tabax footo amu ci dara dañoo jël brique yi rek ragale noonu teg kooku waxuma la ouragan waaye nit kuy dox sax bu ci wéeroo wala taxaw teg ci tànkam di sol dàllam boo mayul euh, day wadd ak miir bi wala iyaazu billah après kon mu ne kon loolu mooy julli wa sanaam yi di wane tamit al jihad jihad ñi nga xam ne liy wane ne mooy dafa kawe ginnaaw farata yi parce que jihaad wax nañ la du farataay jëmm ci saasu ne li gën a dëgër farataay mooy bu bu ko bu ko ñenn ñi defee wàcc ña ñenn ñi la waaye ba mu des ci jamono yi nga xam ne njiit bi wala dane yéen waa diw jóg leen ngeen dem loolu day nekk farata ci ñooñu jóg wala ñu songu dëkk bi noonu songu dëkk bi foo xam ne yow kooku képp ku mën a xare amatood amat kooku day nekk farata ci yow nga daal di jël arme voilà sinon <coughs> ginnaaw yi nga xam ne dañoo farata nekk farata jihaad moo gën ci mbir yi nekk yi nga xam ne dafa kawe mbiram moo tax mu nekk zirwatu sanam waaw li nga xam ne moo nekk ca njomboxtal la di wane tamit mooy jote ko yombul parce jaay sa bakkan la ngir yàlla inna allaha ishtara minal minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna waaw te nag buy dem Iblis naan attention eh, bakkan benn la ah mais boo demee fay dee nag saa yi si fii yow saa yi kon léegi nooy def sa njaboot gi nooy def sa étude yi nooy def sa sa entreprise yi nooy def sa nangam nooy def mooy tout le temps bu dee ko amul loolu tout le la wax yoo xam ne mébét yoo xam ne day tax yooyu eh, yoonu jàmm soriwul laa wax eh! <laughs> yoonu jàmm ma ne lay sa sori xaaral ma daal di toog nii moo gën a ji mu jekk lool eh! ay faut pas déconner dañu ne la yow moom yaay déconner <laughs> kon loolu mooy li nga xamante ne moom la nekk quoi waaw wala ba saaba yi jigéen ñi noon eh, gis nañ yeneen saa salaam jihaad mooy afdalul amal ngeen ci jëf yi waaw yeneen saa salaam ndax doo ñu digal ñu ñu jihaad mu ne waaye yéen la kunna afdalul jihaad ah hajjun mabruur mu ne waaye yéen am ngeen jihaad yu gën mooy aj eh, boo xam ne du eh, baax la <laughs> wéla kenn affaire yi wala yi moom ngi ñooñu waa ah mooy loolu la quoi kon mooy day wane euh, kawe gi nga xam ne moom quand même la le jihad quand kawe waaw le kawe ay mbiram loolu lu ama am solo la quoi ah wallahu taala aalam kon wa euh, zarwatu sanami moo tax ñooñu shuhadaa yi gis nga fi leen yàlla teg an nabiyina wa siddiqina wa shuhada waaw dooru indi saalihuuna yi waaw waaw ñi topp ci yonent yi alayhi salaam su rut borom teg leen ci kon ñooñu seeni mbir kawe na wa zarwatu sanawi wala wa zirwatu sanami waxoon nañ la ñu ngi koy takkee jooy li ci al imam al mubarak furi taala daal di Hmm? ak afdalul a'maali imaanun billahi thumma jihaadun fi sabilillah hadis yooyu yëpp eh, ñu ngi ci saxiixayni yeneen saa saa ne gi jël gën mooy gëm yàlla ak ginnaaw gi jihaad ci yoonu yàlla yooyu yëpp taxawoon kon wa dirwatu sanamil jihaad thumma qaala alaa ukhbiruka bi milaaki dhaalika kulli eh, <laughs> milaak non milaak lañu waxoon zirwa waxuñ ko dañuy wax zirwa di wax zurwa waaw dañuy wax zirwa parce que loolu daba moom laa jaawuloon ak milak non euh, euh, zirwa ak zurwa zurwatu sanam ak zirwatu sanam voilà wal jihaadu hmm, mu ngi noonu euh, kon mu ngi noonee loolu lu am am solo ah wa zirwatu sanami biha wa zirwatu sanami zirwatu sanami waaw ah, ah. non zirwa zirwa zirwa la ñuy zirwatu sanam zirwa wa zirwatu sanami biha léegi euh, mu des côté bi nga xamante ne nii moom euh, moom la ne moom lañ tàmbali woon ndax duma la xabaare bi melaki zalika àlahu bi zalika kulli loolu gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale kon suñu xadiis bi nga xam ne bu bari ay njàngan la moo tënk nañ ko ci lu gaaw ma sha Allah <laughs> sant yàlla waaw wax naa la nag la imaamul Nawawi ne wa qad sabaqa sharhuhu fii baabin qabla hada jiitu woon nañu leeral hadis bi ci buntu bu jiitu bi man lool gisuma ko fii ci Riyaad bi fan la ko leerale fii waaw te buntu bi jiitu bunt bi gis nga waxul woon yi voilà loolu amaana muy sabqu qalam waaw muy juum de boo xam ne arbaina yi wala leneen la doon xalaat hmm, mais ñun buntu yi ñu jóge moom boobu mu ngi doon wax karamatul awliya wala ci buntu bu jiitu woon tamit ci yeneen yëpp hadis bi mu ngi door a ñëw xanaa côté yi nga xam ne moom lay wax ci wàllu lislaam beeg waaw comme liñ wax léegi ne yooyu ñëwoon na hadis sayna Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu taala anhu côté jihad bi indi woon na ay ay ay ay hadis yoo xam ne utaloon na ko sax buntu waaw yu mel noonu xanaa yu mel noonu waaw mais sinon moom. Hmm. loolu lañ ci am wallahu taala alam bii di ñoo ñu gis hadith mawlana abu hurayra radiyallahu anhu boobu nag ci lay commencé ba ni téere bi jeex comme niñ la ko waxoon léegi nag pare na ci wàllu hifdul lisaan ci wàllu général boobu mais riba mooy xaraamalu jëw ak lan mooy jëw waaw définition jëw xam nga waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali mais saa saa moo ko définir waxoon ko mais bii nag hadith bi la gis dëgg-dëgg